Imaamu al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi beneen xadis boo xam ne bu am am solo la muy xadis 1466 mu ne wa an Aa'isha radiyallahu ta'aala anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yastaxibbu aljawaami'a mina addu'aa'i wa yada'u maa siwaa zaalika rawaahu abuu daawuda bi isnaadin jayyid rahimahullah kon al imaamu alxaafidu nnawawiyu rahimahullah mu tekki xadiis bi mu ne wa an aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha bint bint abi bakr radiyallahu anhuma annaha qaalat nee na kaana rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na koo xam ne yastahibu dafa soppoon lool waaw aljawaami'a li dajale min ad-du'a mooy yi nga xam dafa concis ñaan yoo xam ne dafa matale waaw wayadau doon na banag maa li nga xam ne bay na zalika non wayadau maa siwa zalika li nga xam ne wute naag yu yu yu yu yu da doon privilégié ci ñaanam yi nga xamante ne nii ñoo yi gën a matale waaw kaddu yi nga xam ne ñoo gën a matale ñaan yi nga xam ne ñoo gën a matale mu ne rawaaw soloon na xadiis bi lu dul loon ak mu ba ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud rahimahullah bi isnaadin ci càllale boo xam ne jayid bu baax la ah, léegi laaj bu njëkk mi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne le déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullah di woon na ko ci musnadu siddiq aishata binti as-siddiq radiyallahu anha wa anhuma mu ne kon al imaamu Abu Dawud mu ngi ko indi fi nga xamante ne mooy rahimahullah kitaabu salaa baabu du'a mooy buntu bi ñu ne woon sànq téere bi ñu ne woon mu ne haddathana Haarun ibn Abdillah mu ne nettali nu suñu sëriñ de Haarun ibn Abdillah di Haarun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hafiz rahimahullah al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala gane àddina 171 génn àddina 200 43 rahmatullah alayhi nekkoon siqa rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu nekk ñu nett lu mooy Yazid ibn Harun di ibn Zazi Abu Khalid as-Sulami mawlahum al-Wasiti ñi ne Bukhari al-asl la rahimahullahu ta'ala gane àddina 117 génn àddina dans l'an 206 nekkoon siqatun mutqinun Abid rahimahullahu ta'ala an al-Aswad ibn Shayban mu jëlee ci ku naan al-Aswad ibn Shayban ibn Harb ibn Suhaym ibn Arta' ibn Kulthum ibn al-Harith ibn Ka'b ibn Amr ibn Sadus as-Sadusi Abu Shayban al-Basri nekkoon mawla Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 160 am nañu ne 165 wallahu a'lam borom Taqrib at-Tahdhib nee na thiqatun 'abid ku wóor la woon jaamukatu yàlla la woon rahmatullahi ala nabi Nawfal mu jële ko naan Abu Nawfal li Abu Nawfal ibn Abi Aqrab al-Bakri al-Kinani rahimahullah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 almadaniya ummul mu'minin di ndayu jullit ñi soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina l'an cinquante-sept al-faqiha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastahibu al-jawami'a min ad-du'a wa yada'u ma siwa dhalik voilà nii la ko al imamu euh, Abu Dawud indi imam Ahmad nag indi na ko ci kaana yu'jibu waaw mooy yeneen saasam da ko doon ne mooy comme kaana eh, eh, eh, rasulullah kaana kaana yu'jibu an-nabiy saas kaana yu'jibu tayammum sayyidatu Aisha mooy yasta mooy lu mu sopp voilà moo tax imaam al al kii Ahmad ñaar yi mu ko ndiyam noonu la ko solo moom mu ngi ko jëlee mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mi ngi gisoon sànq mu Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i génn àddina 135 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi an al-Aswad ibn Shayban gis nañ ko sànq an Abi Nawfal gis nañ ko sànq wa qala mu ne an Aisha moom muy jëlee mu ne ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qala kana yu'jibuhu kaana yu'jibuhu jawaami al-jawaami' al-jawaami' min ad-du'aa wa yada'u maa bayna zaalika moom boobu dana ci sayyidatu Aisha la ko jëlee an Aisha sayyidatu Aisha ne kaana Eh, waaye ko kale yoneen saa salaam yoo jibuhu na ko toog bëggoon na aljawaami'u li dajale min ad ci ñaan wa yada'u mu doon bàyyi ma bayna zalika li nekk diggante woo beneen bi tamit noonu la ko wëndee mu jëlee ko ba léegi ci Abdurrahman même même même sàllale bi kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yujibu al-jawaami'u min ad-du'a wa yada'u ma bayna zalika kon hadis baa ngi nii nii la ko al eh, eh, Ahmad mi imaam Abu Dawud rahmatullah alayhima daal di indee kon lii hadis bi ginnaaw taxrij bi kon ñaareelu njàngat mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk di wax baabu fadli du'a mooy lëkkaaleem mooy eh, ngëneel googu nag ñaan am dafa am façon ñaan yoo xam ne yooyu la la nag l'islam bi wax yow del privilégié façon ñaan yooyu del féeteel kaw façon ñaan yooy del fexe di dàkk façon di ñaane noone mooy lan mooy ñaan yi nga xam ne dañoo mëdd waaw am yeneen saa sam nee na on fiitu jawaami'ul ko jawaami'ul jawaami'ul dañ maa jox kàddu yi nga xam ne ñoo yi mëdd moo tax boo seetloo yonent euh, yoo xam ne bariwuñ nii de waaw waaye lépp luy njariñ mu ngi ci biir waaw lépp luy njariñ dinañ gis ci biir yeneen saa sam bam jàngalee ay ñaan leen saaba yi ne ko saa saab sa ñaan gi nag euh, jàppuñ ci daanaka lu bari <laughs> mu ne leen léegi wax leen ñaan seen borom mu may leen lépp loo xamante ne moom la leen yonentam daal di ñaan te ngeen muslu ci lépp ci yiw ngeen muslu ci lépp loo xam ne moom la leen yonentam daal di muslu xam nga loolu fii mu ne képp ku ñaan loolu mooy amul dara lu mbàyyi waaw allahumma inni as'aluka xayra ma sa'ala bi sa'alaka bi nabiyyuk wa a'udhu min kulli ma bi maa ngi lay ñaan lépp yiw lu la sa sa yonent ñaan waaye maa ngi lay eh, eh, eh, li nga xamante ne mooy muslu ci lépp loo xam ne moom la yeneen saa sa muslu doo am sama xel dem ne mooy sànq ñi nga xamante ne mooy innahu la yuhibbul mu'tadin la sama xel dem waaw ad'u rabbakum tadarruan wa khufiyya innahu la yuhibbul mu'tadin daa am lu ma fàtte woon bañ koy gis <laughs> sama xel dem ci li mooy ñaan leen seen boroom di toroxlu da ngeen def ko ci secret ndax moom te bëggul ñi jalgati waxoon nañ la façon jalgati ci ñaan mais tamit façon jalgati ci ñaan mooy ngay ñaan loo xam ne c'est impossible waaw yal na yal na bu ma diyee xam nga loolu sawaay allahumma la tumitni abada waaw waj'alni hayyan abadan ila yawmil qiyamati loolu sawaay looy wax nii yow itam <laughs> borom bi ne kullu nafsin za'iqatul mawt bakkan bu ne mooy mos dee yow nga ñëw naan borom bi da koy ñaan naan yàlla yàlla na bu ma dee loolu bokk na ci jéeg gi dayoo ci ñaan loolu ëppal la kenn du ñaane noonu waaye tamit nga ñëw di ñaan loo xamante ne nii c'est mu xàll mooy manu la nekkati yal na yal nag ma defub yonent yal nag ma def ab rasul boo xamante ne moom nga yónni ci jaam yi sawaay loolu moom bokk na ci ëppal ci ñaan fan la la yàlla di defe rasul yow alors que nabi yi la la koy defe yonent saa sallam ne man maay yonent bu mujj laa nabi ya ba'di amul yonent sama gannaaw yow nga ñëw di ñaan loolu waaw loolu tamit il faut tamit yoo xam ne ah Euh, euh, tamit <laughs> yàlla yaa ngi lay ñaan nga def ma ma dund jamono yonent saa salab loolu mën naa nekk ah te yow yaa ngi dund nii <laughs> mooy loolu tamit façon jalgati la ci ñaan yoo xamante ne nii nit ki war na koo moytu ko waaw loolu <laughs> mbir la moo xamante ne nii loolu la quoi te loolu day dugg ci li nga xam ne wa yada'u ma siwa zalik yi nga xam ne yonent saa salab da doon privilégié di dàkk ci ñaan yi nga xam ne ñooy dajale yi waaw comme xadis bi ci tegu bu sëy anas bi yoo xamante ne lépp la dugg rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar du moom la imam sayyidina Sa'd ibn euh, Malik muy Sa'd ibn Abi Waqqas doon wax doom ji naka noon euh, euh, Abdallah ibn Mughaffal tamit doon wax doom ji waaw ñaanal yàlla ajjanaam te mu musal la safara waaw ndax foofu boobu duggee yooyu yëpp nga naan ay bu wóox baag yàlla ajjana ja nekk ca ndejoor bu baag nangam yaag yooyu yëpp diñ ko am ndox maag waay waay waay soit ajjana yaag maa ngi la koy ñaan ak fruit yaag yàlla dugalee ajjana am ko <laughs> waaw kon loolu noonu mooy aljawaami mooy yi nga xam ne day dajale xéewalu yiwu àddina ak alaaxira waaw lépp lu yiwu àddina ak alaaxira da koy dajale nga xamante ne kàddu yi day néew waaye maanaa yi kenn manu koo takk waaw loolu mooy aljawaami'a kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastahibu aljawaami'a min ad-du'a daa soppoon nag yooyu am day dajaloo day dajale ci ñaan wa yada'u ma siwa dhalika mu bàyyi nag yi nga xamante ne moom yu wute <laughs> mooy al umur comme li borom euh, awnul ma'bud wax rahimahullah ne mooy euh, mimma la yakuna jami'an mooy yi nga xamante ne nekkul yu dajale bi an yakuna xaalisan waaye mu nekk yoo xam ne bi talabi umurin juz'iyya mu nekk loo xam ne yow dañ ko exclusivement ay mbir yoo xamante ne nii yu sew ci benn mbir la comme comme doomu kii rek li mu doon wax maa ngi lay ñaan sa kii nga musal ma ca safara ah cax feeru safara yaak géngu safara mais borom bi bu la musalee safara yooyu yëpp musal na la ci bi waaye àjjana maa ngi lay laaj ndox maan pomme yaak orange yaak xaal yaak nang fii <laughs> yooyu sa way kii ne rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kooku moom moo lu gën a baax la ñaan mooy ki tegul ci yoon saa sam doon ñaane waaw waaw <laughs> kon mu ngi noonee te boo nee yooyu dafa nekk loo xam ne ñaan yu yu yu yu yu alquran ci boppam ay kaddu yu alquran la kaddu borom bi la yoo xamante ne moo ñu ko jàngal mais gars yi dañuy jàpp bàyyi yooyu jàpp di seetloo xamante ni moo gën a compliqué ñoom daal pour ñoom mbir yi wul daal yi affaire yi jarul ñu seetaat ko quoi les fii seetaat loo xam ne yow borom bi la bind moo la ko moo la ko sax ni ma ñaanal ah ça loo bëgg di quand waaw loolu mooy mooy yi nga xam ne ñoo matale quoi waaye bëgg fee nekk fi compliqué wul si c'est <laughs> au moment où c'est compliqué c'est bon <laughs> hein waaye si c'est pas compliqué ah bon loolu nañ ko seetaat quoi waaw déedéet dañ naan la yow ci sa bopp yaa am problème waaw man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar mu ngi noonu waaw borom mi ne ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab waaw kon mu ne am na ci ñoom ñoo xamante ne nii waaw dañ naan rabbana isa eh, borom atina yal nag ñu jox fi dunya ci àddina hasana yiw wa fil akhirati ci al akhirati hasana yiw wa qina ta nga ñu fegal ñu adhaban nar mbugalum sawa mu ne ñooñ ulaayka gaa yoo yee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kawe guñ kawe ci ay maqaama lahum ñeen la leen nasibun cër bu rëy mi maa kasabu ci liñ fàggu waaw fii ci àddina ca àllaaxira fa lay gën a tee neex wallahu te waroom yi sari'ul xisaab mooy ki nga xam ne moo gaaw àtte waaw kon loolu euh, dafa am solo quoi mais bëgg fee nekk tout le temps non il faut que ça soit compliqué soit euh ça est est-ce que sa amul lu may naye quoi parce que maa koy laaj mu ñëw di ma mu di di ma wax yii quoi waaw lan nga bëgg mu la sa waay <laughs> ah lan nga waxul yu dajale yi te yoleen saa sam loolu bari woon lu muy ñaan waaw am na yoo xam boo ko xasee ñaan am nga ki ne rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ban yiw moo ci génn waaw moo daal imaamu daal di indi hadis bi di la war ne ñaan am na solo mais tamit del dàkk yi nga xamante ne comme ni ñu ko yonent saa salaam jàngale te tamit mu nekkoon sunnaam ba yonent bi sayyidatu Aisha ñi nga xam ne ñoo ko gën a xam ku dut ñoom ne lii la doon def yastahibbu aljawaami' min ad-du'a daa soppoon lool te yonent saa salaam du sopp lu dul li nga xam ne mooy li gën waaw ba pare dëkki ko waaw kon nag mu bàyyi lu dul moom kon nag wallahu ta'ala a'lam al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi beneen xadis boo xam ne moom la ci teg muy am lëkkaale yu ñu génn lëkkaale ba bunt moom leer na kon wax nañ la mooy ñaan del taamu yi nga xamante ne mooy yi gën a mëdd kàddu yi mëdd te dajale xayray dunya wal axira lépp lu yiwu àddina si digganteeg sa borom ak yi nga xam ne ñooy sa mbiru bopp ak yi nga xamante ne mbiru jaabee yëpp ak alaaxira loolu yëpp na nga ko boo ko waxee rek mooy yow daal di ngay lii lépp daal dinay dugg wallahu taala aalam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala